waaw waaw yonent bi alay saa saa dafa waxee lii Seyna Abu Dhar Seyna Abu Dhar radiyallahu taala anhu amatul bu amee ab piis ab piis bu mu war a ñawlu boo xam ne bu mu am da koy da da da ciy li muy sol lay solal jaamam bi <laughs> li ma doon wax sànq boo leen rombee bu dee ñoo tolloo da ngay ne Abu Dhar dafa mage woon waaw waaye danga daan ni mais xanaa ay ay ay frère wala ay ay seex lañu <laughs> waaw kon loolu lu am am solo la waaw nga gis yeneen saa salaam di woote ci mooy ndax hadis bi ci biti day mel ni danaan la nangeen ngeen tolloog ñoom lépp waaye lim la bëgg wax mooy na ngeen nawloon teg ñoom waaw mooy li ngay lekk na ciy lekk woogu ne tout le temps par force na ko woo te wax naa la xadis bi ci tegu mooy na ngeen bokk di lekk tout le temps waxul loolu loolu nag mooy li gën xadis sayna Abu Hurayra bi ci tegu moo koy leeral waaw ndax foofu yonent bi alayhi salaam a ngi naan bu kenn ci yéen ida ata ahadakum wa xaadimahu bi ta'aami bu kenn ci yéen ki koy liggéeyal moo xam ab jaam la wala boog ab booy la du jaam waaye ku ab salarié la boo xam ne moo koy liggéey ab mindaal la ci kër gi góor wala jigéen bu ko joxee ñamam indil ko palaawam bi mu war a lekk fa lan yu in lam yujlisu ma'ahu falyunaawilhu ma aw luqmatayn bu dee toogaloo ko ne ko ah toogal ñu lekk toogal ñu lekkandoo bu ko deful loolu na ko ci jox ab dank wala ab bu dee mooy bariwul lu tuuti la voilà mooy loo xam dafa tuuti mais bu bari la mooy tubbal loo xam ne dina ko suur mooy lu mu néew la la bëgg a wax bu ko bàyyi mu servir l'affaire bi ba pare nga lekk lépp di ko xool te bàyyi ko fële déedéet amal loo ko ci jox bu dee neewoo ko kaañ toog bokk ko waaw fa innahu ndax yow plat boobu moo beneen bi moom moo moo chargé woon saxaar ja waaw nekk ca fourneau ba wala ca wala sax ca gaz lekk gi yëpp lépp dugg ci yéeréem yi bakkanam yi yëpp ba pare yu ñëw taajal la plat bi nga ne ko tuji di ko xool loolu ñaaw na voilà le fait fii mu ne boo toogool ak moom na ko ci jox loolu mooy wane ne waxu la ne par force la nga teg booy lekk nga ne mu ñëw lekk ak yow mooy ngeen bokk benn plat mais en tout cas li ngay lekk na ko ci jox waaw bul lekk la baax jël ñamu mbaam jox ko waaw du gisee say naa war la waxoon <laughs> jamono ma majaaja ba mu nekkee xalifa radiyallahu anhu léegi ñii la yonent saa salaam yaram bi ñàkk gi amee pes Seydina Omar dafa wër bu gaa yi dañ ko yërëm ko wax <laughs> waaw ñàkk bu mag am Medina muy digal les gouverneurs yi nekk ci ay Sham nga xam ne foofu bari na kii ngir ñuy indi vivre yi parce que fii Medina ngi déggu keroog <laughs> ay ne man maa ngi dem Medina jamonoy Seydina Omar fekk nit ñi yamutuuna mawtan zari'a mais maa ngi fekk nit ñi Medina mais ñu ngi dee deegu gaaw <laughs> mi gars yi ñu doon deewee <laughs> bu ci wolof comme ay weñ mi gars yi di muy di ay rob ay rob ay sii waaye yow man ah mi di ne yaa <laughs> Seydina Omar affaire bi radiyallahu anhu bi ñu ko kiiwee mu kii benn bés mu ne ci gëléemu yi nekk baytu mal trésor public nañ ci jël am yoo xam dañ koy lot ngir séddale ko nit ñi parce que affaire bi metti na quoi bañ ko defee moom ñu andil ko wàllam fekk ba ma génnoon dem di wëri parce il faut mu xool fan moo gën a gaaw quoi mu ñibbisi dugg ci kër gi ñu tegal ko li mu war a lekk mu xool gis ndeke ci gëléem yi ñu loj la mu gis ci partie yi baax ya gën baax mu ne ko moom li lii nag ñu ne ko ci mooy gëléem yi nga lojoon ci lañ kii mu ne bu dee ne man maa lekk li ci baax bàyyil jullit ñi yeneen yi ci def konoon te kon man baaxuma waaw aslam jëlal ma plat yi nga yóbbul ma ko ñoom diw kër ñoom diw dama nga yóbbu ko foofa te ngeen andil ma sama mburu mi mu wow meeg sama diw ji ma ciy boole di ko ci di ko ngir man koo boole lekk koo koy amirul mu'minin radiyallahu an ñooñu humul ladina rabbahumul mustafa wa kafa ñooñu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamante ne nii ku mu yar ah, mooy yaraate te ku mu yar doy na <laughs> gis nga Seydina Abu Dar yeneen saa saa waxuñu woon kullu bani aadama xataa doomu aadama yi yëpp ñooy def ay ñooy defkatu ay njuumte waaye ki gën ci ñiy def njuumte mooy ñi nga xam ne bu ñu defee njuumte reconnaître seen njuumte wa xayru alxata'in at-tawwabun waaw erreur et l'erreur est humaine waaw nit fu tollu tollu mën a def erreur mais li ëppal solo sa borom mooy boo defee erreur nga dellu ci moom moo tax yonent bale saa saa noonu law lam yuznibu ay bu ngeen dul woon def ay bàkkaar ci kaw suuf la dhahaba allahu bikum borom bi da leen fiy dindi ci existence bi dootu ngeen fi nekk mu indi ay nit ñoo xam ne di def bàkkaar di ko ñaan mu jéggal leen mu leen di jéggal ndax borom bi loolu la bëgg ci kaw suuf moo tax bàkkaar foo jaar dañ ko fiy gis li am solo mooy ko koy def na am humilité nekk humble ñëwaat ci buntu boroomam ngir jéggalu ngir wan ne ko moom mooy jaam moo takk moo salte moo takk moo tilim léegi ñëw ci buntu boroomam mi borom bi tabaaraka wa ngir mu raxas ko ngir fóot ko loolu la borom bi sax sokk ci jaam yi Seydina Abu Dar dañ ciy jànge ne radiyallahu anhu euh, ginnaaw lutkaale bi ak fii suñu bunt bi nga xamante ne nii mooy wax rafetal ci euh, ñi nga xam ne ñooy ñoom mooy moo ñi ngeen ñi ngeen ñi ngeen yilif waaw di ci ngëneelu baabu fadl euh, kii nun tudd al ihsan rafetal ilal mamluk yonent bay saa sa wax ñu lan lañ koy defe waaw in ne ko hum ixwanukum wa xawalukum ñoom de seeni mbokk lañ waaw ñi ngeen di liggéeyal moo xam jaam la moo xam salarié la moo xam leneen la ma ne seeni mbokk lañ jeex na loolu du deñ waaw du deñ du deñ laa wax wa xawalukum Allah waaw waaw <laughs> seen ñenn ñi seeni jaam la ñenn ñi yéene leen yiif waaw waaye loolu warul a tax xam leen ne leen na am na ja'alahumullahu tahta aydihim li ki def moom ñu nekk ci seen ron du yéen comme lu ñu waxoon sànq borom bi la ci laaya boobu ci suratu Zuhruf waaw wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat waaw waaw borom bi loolu borom bee ko def waaw wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya waaw kon loolu mbiru borom bi la du sa mbir yow waaw dara nga ci doom bay cëppi cëppee ka jàppe nit ki koo xamante ne nii am moins que rien la wala nangam ak nangam loolu amul de waaw xamal ne sa mbokk la ak fu mu man di nekk ak lu mu mën a ñàkk sa waay sa mbokk la waaw allahu akbar allahu akbar waaw waaw mu ngi noonu ñoo ñu leen di liggéeyal alxawal mooy alxadam waaw ndax ñoom ñooy yiwénal seeni mbir waaw di leen liggéeyal kon loolu war naa war ngaa nit ki war naa am kersa quand même di def yenn yi boroomam di ko gis nañ gis Abba Mas'ud mi yoroon jaam ba waaw yor ab jaamam xaw ma lu ko jaam bi def mu mer di ko duur duur yoo xam ne nee na man daal damaa jékki rek dégg ku may ab kàddu kuy wax ci sama gannaaw naan ma yow wallahi yàlla moo la gën a am kàttan ci kaw ci sa kaw nee na ma mu yonent bi ay saa ba yar dama ko daa wadd ko yàlla moo la gën a di dóora nii am kàttan ci sa kaw bis bu <laughs> damaa tiit damaa tiig keroog ba yar bi dafa wadd ma ne ko ah yoneen saa salaam libre na te yàlla tax bàyyi libre na waaw gis nga noonu meloon waaw Allahu akbar moo yeneen saa salaam yàlla xam na ne <laughs> bu ne woon ak ñun te demul li nekk ak ñun ci lim nee allahu akbar ñun war nañoo defaraat suñu bopp waaye ñun yàlla la ñuy jaamu yàlla ko digal lii lépp yàlla yàlla la mooy li wax Abu Mas'ud rek yàlla moo la ëpp kàttan ci sa kaw ko ni nga amee kàttan ci sa jaam bi ba di ko def nii <laughs> waaw ba di ko def nii mooy gëm yàlla an ta'buda al ihsan an ta'buda allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak waaw ah, nañu jaamu yàlla comme si mu ngi ñuy gis hmm. ñu ngi koy gis comme si ñu ngi koy gis te ñu xam ne bu dee nekkuñu di ko gis moom mu ngi ñuy gis lépp lu ñu nekk waaw hmm. la hawla wala quwwata illa billah waaw moo tax jaam yooyu bu dee jaam ak ñi nga xam ne yéen leen salarié te yoral leen lépp nga xam ne sa lay nekk moom sax du koy ñibbi nga xam ne dina mën a dund ci kii moom ma mais yow sa la nekk lépp ba pare nga koy privé yi xamante ne ya xoolal bu dee am muus Seydina Abu Hurayra moo nettal mu ngi ci saxe yi mais leen taasam nee na borom bi dugal na sawara benn jigéen ci am muus dugal na sawara benn jigéen ndax benn muus boo xam ne moom la jàppoon di ko maltraité waaw daal di koy tëj këram bàyyiwu ko jox ko mu lekk te bàyyiwu ko mu dem uti lu mu lekk muus muus la yoneen saa sa la wax de yàlla dugal ndaw sa safara parce muus la doon maltraité waa léegi kii maltraité ki nga xam ne moom borom bi da ne wala qad karramna bani aadam nag boroom bi ne man maa teral doomu aadama gën a tedd ci mbindeefam yi yow nga jàpp kooku tëj ko sa kër bàyyi woo ko mu dem uti mbiru boppam ba pare nga koy affamé ci kër gi parce que yaay boroomam yaay jaamam yaay chefam yaay nangamam wala yaa ko jële Afrique indi ko Liban wala Arabie saoudite wala golfe yi wala yow yaa ko jële euh, fële Casamance indi ko biir Dakar ay baayam ak yaayam foog ne yaa ngi leen di topp yaa ngi koy toppatoo bu baax bu ñëwee sax di wax naan di wax li nga koy def ñoom ñu ne noppil waxoo dëgg kooku nga xam ne ni mu baaxe ci yow bi mu lay jóge ak lu nekk la ñuy defal ñëw naan nangam moo la def nangam loolu it parents yu baaxul la lépp lu leen doon mu koy wax alors sa petit tànk waaw. defal sa petit enquête xool ba xam bu dee c'est c'est c'est c'est c'est c'est avéré nga xam ne c'est avéré si ça s'avère que c'est des mensonges nga xam ne c'est des mensonges waaw li mooy yow yàlla daa dugal ab jigéen sawar parce que muus la tëj jox ko mu lekk bàyyi ko mu yi léegi ki nga xam ne man damay laaj ki nga xam ne nit la jàpp dugal ko ngunu ginaar mu koy toggalal di ko defal lépp du ko jox lekk bu baax bu ñu lekkee ba pare lañ gën a ca lañ doon lekk lañ koy bàyyee xooñ yeeg maccaat yeeg yàq yeeg lépp moom lay macc moom lay lekk te bàyyiwoo ko mu dem débrouiller ji seeti leneen waa kooku moom ku ñu ku ñu dugal sawara ci muus waa ko def lii nit moom moom fu mu jëm waaw <laughs> yeneen tibay saa saam neex Seydina Abu Hurayra moo ko soloo waaw lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu min al 'amali ma la yutiq la <laughs> yeneen tibay saa saam neex te xadis boobu mu ngi ci Muwatta imaamu Malik wa qad rawahu al imaamu Muslim aydan rahmatullah alayhima mu ne yonent bay saasam nee na lil mamluki ñeel na jaam bi ñun dañoo yorul jaam sax ñun ay salarié la ñu yor ay mbindaan ay bon jàpp na ñooy seen seigneur ayasu billah waaye wax naa la lépp luñ wax ci jaam bi mooy képp ku yor kenn it loolu da duggaale mu ne kooku ñeel na ta'amuhu ñamam nga gérer ko boo xam ne mënu la utali boppam yow lépp yaa ko wam yaa koy defal lépp wala sa kër la nekk mënu la fan la bu lekkul ci léegi joxoo ko salaire kidnappé salaire am kidnappé li nga koy war a jox joxoo ko sax waaw naan ko fee loger a euh, nourrir loolu ça te suffit de salaire fii ni mu seere dund gi boo jënd woon li ma lay fay sax doo fi ci doo bàyyi kàcc def ko nga bàyyi ko nga xool lu tax nanguwoo ko mu ne ñeel na ki nga xam nañ koo moom ta'amuhu ñamam wa kiswatuhu ak colkoom bil ma'ruf ci njekk moo tax loolu ci njekk la def abu abu dar radiyallahu dafa jàpp leçon bi gën ko fag mu gën a kawee na ko leen saa wax loolu mooy li gën mooy yow sang bi looy li ngay sol lu mel noonu nga koy sol lal kooku li mu li ngay lekk nga koy lekkala lool mais loolu wax naa la ne c'est pas obligé waaw l'essentiel mooy yow bu dee nag yow par exemple waa ji ngandum boos la boo xam ne moom par exemple te loolu sax gën loolu gënu day lekk ay ganaar ay jàpp ay yooyu léegi dëkk bi en général réew mi mi nekk la nga xam ne mooy li gën a digg doomu ci li ñépp lekk bu mu wàcc niveau boobu bu mu wàcc niveau boobu di ko jox jàmmam bi wala minaanam bi wala boonam loolu li mooy li ngeen di togg ci kër gi yow nga ciy lekk loolu nga koy jox boo a Seydou ne man loolu la ma yoon sa waxoon loolu laa def loolu nag moo gën sinon bu deful loolu mais bu joxe li nga xamante ne nii mooy dëkk bi li gën a digg doomu ñoom ñëpp li ñuy lekk loolu kenn doon ko ne yow da ngaa ñaawal a jëme ci moom ndax ah dundal nga ko bil maaw moo tax yonent bay saa saam ne lil mamluki ta'amuhu na ko ñamam col koom waaye nag ci njekk wala yukallafu te deesul ko teg ab liggéey min al amali ci liggéey ma la yuti kenn du teg nit lu mu attanu yow borom bi la bind tegu la waa léegi nag ngay jële sa mbokku jaam ni yow nga bëgg koo teg moom mu àttanul loolu loolu xel la yow yow yow yow yow bu borom bi doxalante woon ak yow noonu yow yow foo jëm moo tax Seydina Abu Mas'ud kii yonente alayhi ko yow yàllaa la ëpp kattan ci <laughs> yow yonente alayhi salaam xol dafa meroon quoi waaw képp ko fi toogal situation yooyu waroo ci gëmm ak ku ko mën di def ah. amul waa ji sëriñ la cheikh la doomu sëriñ la wala doomu euh, sëriñ na sàngam la nga gis ko ni muy maltraité ñi muy nekkal yow bu dee boroom xam-xam nga war nga koo laayi biir nag ci loo xam ne en aparté ah ba ngeen wéet yéen kese wala boo ko mën nga bind ko nga bind ko lettre boo xam ne leer na ko jot waaw wala nga bàyyi ko benn muur fàttali ko xadiis yoneen saa salaam yii waaw ngir mu soppi doxalinam bi muy doxali nag ñii ay say taalibe lañ duñ say jaamaa ah. taalibe du jaam te même dee jaam la amoon droit sax di doxali moom noonu waaw walla iyaazu billaah kon loolu garaaw na quoi Seydina Abu Dhar nag te loolu mooy al ihsaan nit ñi da ngay def li gën a rafet waaw wa qul li ibadi yaqulu hiya ahsan waxal sama jaam yi ñuy def la gën a ñuy waxe dégg la gën a rafet naka jëf noonu tamit moo ne Seydina Abu Dhar li koy ne saa sa wax noonu na demee neewul naan bon euh, xam naa ne yoon saa salaam lii loolu la wax waaye wax na feneen que ne kon nag naa ko jox ci déedéet man moo tax mu explique ko ko ña ko fekkoon waaw te boo leen joxee liggéey boo xam dafa diis ci ñoom na ngeen leen jàppale bu leen leen ko teg te bu leen ñëwee nag ba a ah, amaana yow situation pousse la na ba bon affaire bi nag dëgg la fuut mi de fuut mi de yére yëpp tilim daanaka même bu dee loolu bul jël yére yëpp jëlal benn partie nga jox ko mais boo ñëwee ba jox ko lépp nga gis ne lii dina diis ci moom mu ne la yow na nga ko ci jàppale ajaa bayang ajaa <laughs> ndoxay ma ne sa bon bi puut mu bari mii nga ko jox bu sumbee paan sumbal paan ci wet gi wala boo ko manul nga ko jàppale nga wax sa doomu jigéen ñi eh <coughs> eh joor jëlal paan yow itam nga sumb ci wetam gaawal defal ni moom wala bu dul lool nga renforcer ko beneen liggéeykat waaw nga uti beneen keneen koo xam ne beneen mu naan boo xam ne da ko nga la mooy nga jàppale ko ci en tout cas ko ci jàppale. mais tege un liggéey bu metti ba pare toog di xool ba pare di kii tappas ko yow sa liggéey bi dara rafetu ci sa management bi tappas ko mu dem nga ne ko nag waaw trente quinze millions ñu waxoon sax comme que da ngaa da ngaa bu baax. dix mille laa la ciy jox ana njab léegi sa këru nay wal iyaazu billah gars man xaw ma façon mooy am na ñoo xam ne nii ah ma ko waxe lu gën a ñaaw sax lañ koy waxe ñooñu moom wallahi boo waatee ne seen xol place xol xeer fa nekk kenn doo doo ko faaf waaw la alquran naan gaa yooyu seen xol yi kal xijaara aw ashaddu qaswa seen xol yi dafa wow ba mel ne roche comme xeer mu ne bàyyi la wax jooju moo gën a dëgër roche ndax am na roche yoo xam ne boo ci dóoree ne ko tël li ciy génn mooy ndox alors que ñee seen xol yi boo nee ko tël wow koŋ moo ci jóge mel ni weñ boo jël fëgg ko ci ci ci ci ci bu wow koŋ tël lay def boo mayul marque bi nga dóor day delluwaat ci yow tëj sa bopp nga xam ñoo yées maa xaw ma nit nan nga mën a mele noonu quoi wal iyaazu billah waaw Allahu akbar waaw ñu gis ne kon yeneen ci mel saa xam xadiis yi suñu lëkkaale ak bunt bi di ñaax di rafetal ci ñi nga xam ne ñoo leen maa malakat aymaanukum suñu ndejoor yi ñoo leen moome ñoo leen féete kaw ñoo leen yilif bi ah, eh, comme l'imam al-Hafiz war rifqu ak tamit bi eh, ndànkoog ñoom di nekk ñoom nekkin gu rafet waaw waaw moo tax mu ne wa yultaxaqu wa yaltaxiqu birrafiqi man fii maanaahu min ajirin wa ghayri mu ne fii nag mamluk lay wax mooy li wax sànq te wax ko sànq ba léegi jaam la doon wax mais képp koo xamante ni nii dañ lay liggéey dañ koy liggéeyloo wala yu mel noonu day jël même acte ci waaw kon nag mu ngi noonu loolu ginnaaw loolu eh, dañ ciy jànge leneen mooy nit lii jaam bi nga xam ne moo jotoon Seydina Abu Dar def bi mu joteeg moom mu dem wax ko yorent bay saasaam loolu mooy li jaam bu kilifa amee problème am demal ngeen wax ko waaw bu ko defee moom dina xam nu mu koy régler waaye dañ ciy jàngi ne mooy ay jullit lu ñu nekk jullit mooy façon wax yu ñagas yooyu di am loolu manu la léeg-léeg mu am mais sauf que lu ngeen ñàkk ñàkk déggoo même bu ngeen di euh, wax xuloo am wala ñàkk ci am na yoo xam ne ay base la ay minimum yoo xam ne yoo war a respecter la ça ne veut pas dire que voilà jote lu la neex ngay waxe jullit amul droit di loolu moo tax Seydina Abu Dar yonent saa sallam ne ko yow mii dañ koo wax lool mu naan ko waaw waaw yonent saa sallam góor ñu nangam mu a ko ma yow da am loo xamante ne jaahiliya la gu nekk ci yow waaw kon loolu ku sa xol tàng tamit mooy daa yoo xam ne il faut nga koy respecter waaw leneen lañ ciy jànge mooy fadlu Abu Dhar gëneelu Seyna Abu Dhar radiyallahu anhu waaw ak li nekk mag yëpp li wax di nga ne ak sama àll bi mu toog mu ko waaw waaw bi ko ren saa sam di wax réeréeluwul neewul mais waaw déedéet. waaye it leneen lañ ciy jànge te boobu lañ doon gis ci suñu jotaay bee ñu génn Seydina Ali Zaynul Abidin radiyallahu anhu que salaf yi ni ñu ra bokk na ci li ñu rawe mooy application buñ masaana dégg njàngaleem yonent bi ay saaf saaf dañuy appliquer sur sur si saase waaye yemuñ ci appliquer kese mooy al sax ci jëf jooju sax ci lan. ci li ñu jàng li nga xam ne moom lañ kóllërewante woon moom la ne yoon saa sam jàngaloon Seydina Abu Dar bi Suwayd ibn Ma'rur rahimahullahu taala di dajeeg moom al-Ma'rur ibn Suwayd lii mooy qalbu <laughs> lii lañ naan qalbu qalbu mooy waaw xolam ah, parce xol day day bëjjat di di yëngatu qalbu mooy ma jël comme ma ne hmm, Ibra euh, euh, Ibrahim wala Muusa Eh, eh, eh, ibnu Demba di doomu Demba ma ne Demba di doomu Ibrahim <laughs> wala di mu di doomu Musa <laughs> loolu mooy jaaw loolu la mooy <laughs> Ma'rur ibnu Suwayd mais du Suwayd ibnu Ma'rur rahimahullah mooy bi ñuy dajeeg moom mais boobu yeneen saa saam ne watu fi de te Abu Dhar radiyallahu ba koy ne saa saam waxee mu ngi doxal loolu ba ñu génn àddina te jaamam bii insha allah mooy amaana mooy ki nga xam ne moo ko kii woon ba muy génn àddina moo ko toppatoo woon biñ ko toppatoowee ba ba wax mu ne ko da dem après boo ma toppatoowee mu génne àddina nga dem ci côté yoon bi nga taxaw foofu boo gisee ay mbooloo jullit yuy romb nga ne leen ah néewu Abu Dar de moo nekk fee ngir ñu man koo toppatoo ngir ñu ñëw jullee ko ba jaam bi def li ko sangam wax après ba mu ñëwee foofu eh, ci yoon bi daanaka am benn convoi bu jóge woon Kuufa saxaaba ba ca newoon di naa Abu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ne tuuteere sax mi feel ko mu ne mu subhaanallah lan la ah mu ne ko ah néewu Abu Darda moo nekk fee ngir ngeen mën koo too léegi bon mooy waaye boobu waxoon nañ nag est-ce que dëgër naam dëgërul <laughs> riwaay boobu <laughs> dagg nañ nga la def ko ci archive Euh, la véracité wala la la vraie histoire de la mort sur de la mort d'Abou Dhar foog naa lu mel noonu lañ ko tudde moom ci archive mais bon dañ lay wax bi siiw noonu après sëy na am nu mason doon jooy ne ah yeneen saa salaam waxati nga ndax waxoon na ne ah Abou Dhar de keroog Tabuk bi muy ñëw moom kese moo àndoon mu ne hada abu kun Abou Dhar fekk benn waay bu doon ñëw mais loolu xadiis boobu dëgërul voilà xadiis bii ñu lay wax dëgërul voilà kam ko waxoon Abu Xaysama la yonent saa salaam dëgg la Tabuk def na loolu mu ngi ci Sahih imam Muslim Abu Xaysama radiyallahu anhu benn waay di ñëw yonent sa salaam ne kun Aba Xaysama waaw nekkal Abu Xaysama waa ji ñëw nekk Abu Xaysama waaye bee nettali bi na ne Abu Dar keroog bi muy ñëw Tabuk parce que euh, mbaamam bi moo kii war waayam bi moo yéexoon ci moom quoi mu loof dóoru ko ay yat joor ko yat bàyyi ko foofu mais da bon mbaam bi mënatu de kii gëléem gi mu bàyyi ko foofu daal di dox jël ay bagaasam di dox yë jóge Medina ba Tabuk di dox yenn saa salaam daa gis benn ñu togg saaba ñu gis ñu ne yenn saa am na kuy ñëw nele ñu xool sor gis silhouette kuy ñëw yenn saa salaam ne kun Abaa yow moom di ñëw nekkal Abu Dar bi muy Abu mun expliquer ko mu ne rahimallahu Abaa waaw ne yenn yenn saa ne yàlla yàlla yërëm Abu ya'ti wahida wa yamutu wahida wa yub'athu wahida aywa yal na yàlla yërëm Abu Dharr waay mu ngi nee di ñëw moom kese buy faatu moom kesey faatu buy dekki moom kesey dekki <laughs> waaw mais eh, càllale boobu lay sa bisaak dese naa dëgër nag ah kon muy gis nga ba boobu mu ngi doon doxal loolu mooy constance boobu mooy constance ci lu baax ak tamit loo xam ne leçon boo buñ la jox erreur boo newoon ñu corriger la kenn du la ci gisaat nga defati ko ñun lool suñu problème la da ñuy corriger à dix heures zéro zéro wan ñu gannaaw dugg naa ndox génn a fekkaat ñu ci erreur ba ñu ciy quinze waaw wal iyaazu billaah ñu ñëw at nga bàyyi demaat ëddëm yi nga fekkaat leen ci tout le c'est tellement grave c'est tellement grave waaw li ñu jàng tamit mooy kilifa bu ñëwee wax la yenn problème yi bu ko fëlati mel ni yëgoo ko dañu wax la ko waaw waa bi mu ñëwee daal di kalaami say naa bu da yonent bi alayhi salaam jëlul affaire bi problème bi def ko sous le bañ koo régler bari na yu problème yu bari loolu dañuy wax kilifa gi lañ ko war a wax mu war koo régler du ko def naan dégg naa ci après nekk ci yeneen bu dajeeg waajam war a régler loolu sax du ko wax dara gis nga ne saa nee na Abu Dhar nee na fa laqiitu fa bi min bi ko waa ji demee wax ko ko yoneen saa sam dafa dajeeg man bi mu dajeeg man loolu la mu njëkk wax waaye ñu ci jàngee ne nit. bala ngaa joxe jugement na nga déglu beneen côté bi xam nga ne saa sam jaam boobu dafa ñëw daal di koy wax mais nee na ma daje ak moom dama ne saa bopp ta fulaana dana ma yaa Badar Abu Zar yow da ngaa diw daal di ŋaññanteeg moom ma ne ko waaw mu ne ma mu léegi nag mu jàll ne ko ajartahu bi ummi da nga koo ŋaññ ndax yaayam jaare ko ci yaayam nee na ma ne ko waaw ba mu leer yonent bay saa sam nag ne ko nag comme que loolu moom moo reconnaître et la reine des preuves <laughs> wala <laughs> mu ne ko nag yow innaka mu'um mooy mu door a joxe àtte mooy tey bala ngaa àtte waaw waaw ya Daawudu inna ja'alnaaka xalifatan fil ard fahkum bayna an-naasi bil haqqi wa laa tushtit voilà wala tattabi'il hawaa waaw fahkum bayna an-naasi bil haqqi wa laa tattabi'il hawaa fa yudillaka an sabilillah Allah Allah yaa Daawuud nga ko borom bi na ko ñoo la def xalifa ci kaw suuf waaw xalifatan fil kon nag àtteel diggante nit bil haqq wala tattabi' al hawa tabul bànneex fa yudillaka bu ko defee mu sànk la njuuy la an sabilillah kon nag loolu la te booy àtte la say yone saa sa woon Seydina Ali radiyallahu anhu ba mu ko yónni Yaman ne bul àtte mukk lu dul nga déglu ñaar ñi waaw boobaa alhamdulilah ci la mbir yi leer ci sa kanam yoneen saa salaam na ku nekk ku ñëw wax du ñëw rek doy loolu alhamdulilah <laughs> waaw waaw lii mooy li jaadu mais kilifa goo xam ne kenn kese ngay déglu bennum nopp nga di nga yàgg ci erreur te bu boobaa baratu tafarruq diggante sa biir njaboot yaa ko créer te yaa ngi doon dund bu kenn waxee rek nga jàpp ay waxam doo déglu ñeneen mooy lay tax sa njaboot yaa ko créé te yaa ngi dund boo faatoo nag mënuñoo jaaroo taal daa fekk yaa ko fi defoon ñu naan ndax seen baay yaroon na leen ci ban déet bu leen yaree am na loo xam ne euh, euh, dëgëru ci woon di tegu ci woon ci yoon mu ngo fay ya di feeñ waaw Allahu akbar kon bala ngaa àtte ak luñ la kalaama kal ma nga déglu ñaari kat ñaar yi ci kaw noonu la mbir mi dëgg di feeñe ci ngay gise mbir yi daal di feeñ ci ngay gise nit ñi affaire yi daal di feeñ ci yow voilà dëgg gi daal di feeñ ci yow waaw kon nag eh, nga gis tamit Seydina Abu Dar li ñu doon wax sànq buñ la jàngalee boo jàng mi mooy bi nga saasam ne ñii seeni mbokk lañ moo tax mu ne damaa mu wax eh, Suwayd ne ko damaa amoon ak eh, xaar ma yàlla ak sama kenn ci sama mbokk yi waaw waaw moo tax euh, euh, Seydina al imaam An-Nawawi ne da ko tudde mbokk parce que yonent bi alayhi salaatu salaam moo ko ne moo ko wax ne e, ixwaanakum waaw mu jàpp lool ba léegi waaw leen ay nawle xadiis bi rëy na waaw kon yonent bi alayhi salaatu lii la wax de ci ñi nga xam ne ci suñu autorité lañ nekk ñu leen di ñu yor leen wala yor seeni mbir wala ñu ñuy liggéey wala nàngam ñu doxaleek noonu yi léegi nag décor bi ñu planté woon bi ñuy tàmbale léegi nañ def le bilan xool est que ñu ngi doxale ñi yor ay salariés ñi yor ay mbindaan ñi nga xam ne dañoo yor boo xam ci réew yëpp que ça soit au Saoudia au Liman au Sénégal que au Libye à Libye feneen yëpp ak fii en France même am na ñoo xam ne dañuy jële seen seen seen mbokk seen jarbaar wala seen doomu lii indi ko biir France mais daanaka nii loolu ñoo wax naan sa ci sawjaa ñenn ñi koy def ko mais ñooñu noonu lañ mel waa gone gi ndaw si ci kër gi rek lay nekk du génn mukk liggéeyu kër gi yëpp moo koy def di yóbbu xale yi école xanaa bu loolee di def lépp mais amul salaire amul dara waaw këyit sax léeg-léeg du ko am ñu bàyyi ko ci biir wala bu amee këyit jarul ko dara waaw toog rek naan naa sama bàjjan sama tante nàngam ak nàngam waaw buñ ñëwee mosal ko dara daal di koy jëndal leen jox ko wala iyaazu billah way sama ñu jàpp ko dara di ko maltraité ci biir ba ñeen ñi après ci la ñuy rëcce dem daal di nettali mbir mi gars yi ne xanaa kay déedéet ajaratu sànga ma def lii gars yi nag naan ndaw su waxu dëgg voilà day yàq der nangam ak nangam alors que sawaay allahu alam gaa xam nañ ni ku nekk liñ newee waaw kon nag war nañoo par defaraat suñu bopp de waaw aslahana allah yal nañu borom bi yéwénal waaw wallahi waaw yal nañu boroom bi tabaraka wa taala ko wax so non affaire yi allahu akbar waaw waaw <laughs> waaw képp koo xam ne borom bi da koo teg sa ron autorité ça ne yaa ko gën balance gën bi mooy inna akramakum inda waaw ki gën a tedd ci yéen fa yàlla mooy ki gën a ragal yàlla te kooku yàlla waxul ne voilà il faut moom askan sàngam déedéet loolu amul wal nag ci kaw noonu ci waaw akbar